rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab as-salaasa mi'a wa waahid wa sab'uun. wa an Sawbaana radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa insarafa min salaatihi istaghfara allaha salaatan wa qaala allahumma anta as-salaamu wa minka as-salaam tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam qiila lil-Awzaa'i rahimahu llahu ta'aala wa huwa ahadu ruwaatihi kayfa al-istighfaar qaala yaquulu astaghfirullah astaghfirullah rawaahu muslimun rahimahu llahu ta'aala kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu dikkaat ak ñun ci suñu bunt bi nga xam ne moom la ñu neewoon boobu ba léegi muy chapitre trois cent soixante euh, di wax baabul istighfar bunt bi nga xam ne mooy wax ci ñaanu njéggal borom bi tabaaraka wa taala chapitre de la demande du pardon d'Allah exalté soit-il rahimahu alayhi azza wa ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis mille huit cent soixante-quinze mu ne woon wa an Shaddaad ibn Aws radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala sayyidul istighfaar an yaqula al-abdu allahumma anta rabbi laa ilaaha illaa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta walillahi alhamdu wal minna muy xadis bu amam solo nekk sangu euh, euh, ñaan jéggal yàlla yi ah, yeneen saa sam xamal ñu ko walillahi alhamdu wal minna comme niñ leen ko wax niñ la ko waxe woon yaa fadilatal vay tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis mille huit cent soixante-seize mu ne wa an Sawbaana mu ngi jële ci saw Seydina Sawbaan ibnu Bujdud <laughs> nekkoon mawla rasulillah yonent bay saat saam moo doon jaati gém radiyallahu anhu annahu qaala saxaaba la woon saxaabi la woon kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam idan sarafa min salaati bu ma soon pare ci julleen da doon wax astaghfirullah istaghfarallaha salaasa da doon ñaan yàlla di njéggal ñetti yoon mooy bu masoon a sëlmal ba naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah door cee teg ñaan gi wa qaala mu teg ci allahumma e mooy astaghfirullah maa ngi ñaan yàlla njéggal astaghfirullah maa ngi ñaan yàlla njéggal astaghfirullah maa ngi ñaan yàlla njéggal summa gin wa qaala mu teg ci allahumma e sa borom anta salaam yow de borom bi yow yaay ki nga xamante ne yaay jàmm yaay borom jàmm tamit waaw te yaay ki nga xam ne yaa muccu ci loo xamante ne ni moom la ñu xamul dara di la jéem a taqal yaa set wecc waaw amoo loo taq luñ lay luñ lay tekk déedéet assalaamu waaw te mooy borom jàmm kon anta salaam assalaamu al mu'minu al muhayminu al aziz al jabbar wa ci yow lay tukkee assalaamu jàmm ji ku bëgg jàmm borom bi nga koy ñaan te ku am jàmm même bu ko borom bi borom beeg ko may eh, al kuffaar al marada même buñ ci jàmm te ginnaaw bi nga xam ne ci lañ newoon ci ay xare yu dul jeex borom bi la de waaw <laughs> borom bee leen may jàmm joojee wa minka ci yow dong assalaam la jàmm di tukkee waay waay tabaarakta ay borom bi yaa barkeel yaa zal jalaali boroomu gi du ëpp xelu mindeef wal ikraam ak teraanga joo xamante ne ëpp na xelu mindeef qiila nee nañu wax lil awzaa'i yi daal imaam bi boroom xam-xamu waa Sham al imam al Awzaa'i rahmatullah alayhi nekkoon contemporain ñoom imam Malik mais moo leen magoon rahmatullah ala al jami' wa huwa tamam ahadu ruwaati bokk nekk ci càllale bi nii ñi ko solo dañ koo laaj ne Allah waaw wa kayfa xadis bi dana yeneen saa sam masoon a wëlbatiku pare ci julleem da doon sàkku njéggal njéggal yàlla ñetti yoon waaw lan mooy istighfar nan lañ koy defe kayfa ana naka al istighfar ñun bu ñu bëggee appliquer xadis bi mais nan lañ koy waxe qaala nee na yaqulu nii ngay wax danaan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah riwaay bi nag ñaar kese la wax ñett la wax na yeneen saa maa ngi ñaan jéggal yàlla maa ngi ñaan jéggal yàlla mun a rawahu muslimun hadis bi al imaamu abul husayni muslimu bunul hajjaaji al qushayriyu an nisapuriyu rahimahullah soloo na ko waaye hadis bii dañ naan la hadis bii nag hadis la bu romboon mille quatre cent quinze oh gisoon nañ ko chapitre deux cent quarante-quatre baabu fadli dhikri wal hasi alayhi Allah ca ñaan yi ngay wax boo jullee ba pare waaye ci biir julli ci yooyoog hmm? yooyu yëpp waxoon nañ ko foofee waaw akbar moo doon xadis mille quatre cent quinze mu ne woon waan Sawbaana radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa insarafa min salaatihi istaghfara salaasa wa qaala allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa zal jalaali wal ikraam qiila lil awzaa'i wa huwa ahadu ruwaati wa huwa ahadu ruwaati al hadiis kayfa al istighfaar qaala taqul astaghfirullah astaghfirullah waxoon nañ la dina ñëwaat hadiis mille huit cent soixante-seize mu ngi nii lépp lees ci waroon a wax yow mii di vay gisoon nañ ko foofee moo tax duñ ci taxawaat taw defoon nañ précision foofu ne wa ta'alayta ñëwul ci riwaayaat yi te foofu waxoon nañ la yim ñëw yépp hatta musarrakul hakim ñi ko soloo même en dehors de ñi ñuy gis fii amul benn boo xam ne wa ta'alayta ci la allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali voilà amul wa ta'alayta waaw tabaarakta ya zal jalali wal ikram allahumma anta salam wa minka salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram allahumma anta salam wa minka salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram allahumma anta salam wa minka salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram léegi ko lool lépp les ci waroon a wax tax yu béykat gisoon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal xanaa bu dee lenn lañ ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu buntu bi leer na trois cent soixante onze baabul istighfar buntu bi nga xam ne day wax ci sàkku yàlla jéggal yonent bi alayhi salaatu wa salaam takkoo woon moom ba saa bu masaana julli ba sëlmal mu ne moom luy njëkke astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah door ceet ak allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta ya zal jalaali wal ikraam gëneelu quand même astaghfirullah <laughs> daleen saasaam bu jullee bu sëlmalee li muy njëkk wax mooy astaghfirullah moo tax war ko jàngal suñu bopp di ko wax jàngal ko suñu doom yi <laughs> waaw na ne Euh, di leen ko miinal di leen ko wax booy tàmbal yow nga koy wax ñuy ngay ñuy wax ngay wax ci kaw ñuy répété waaw ba bu ñu ko mokkalee nag léegi nga neen di buñ julleetee ba pare nga neen wax leen ñu koy wax en mbooloo lu bari après nag bu ñu demee ba loolu ñu man ko ak yeneen i njaan yoo xam ne ci noon ngay def loo xam ne dañ koy gaaw mokkal xattaa ñi nga xam ne sax ñoom ñoo gën a ndawee sax dañuy far mokkal ko voilà miinal doom yi xale yi ci lu baax ak wax yi nga xamante ne ñoo yi gën a mag yi tukkee ci alayhi salaatu wassalaam kon ñu gis ngëneelam baabul istighfar te nit ki bu jullee ba sëlmal yeneen saa salaam mi ñuy boroom bi royloo ne laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana nekk na ngir yéen ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam royukaay bi gën a mag moom de lii la doon def waaw mooy bu sëlmalee rek astaghfirullah ñetti yoon allah kon walillahi alhamdu wal minna kon lëkkaale baa ngoog am solo tax na yoo ma am indi ko fii léegi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu jàll ci beneen xadis muy xadis 1877 روان عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula qabla mawtihi subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atuubu ilayhi muttafaqun alayhi kon al imaam mu indi xadis bi muy xadis bu mu jëlee wa an Aysata mu koy jëlee ci sayyidatuna wa mawlaatuna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anil jami' annaha qaalat mu ne nee na kaana ne kon na di wane ne yonent bi saasaam da cee saxoon jamono jii ba ñu génn àddina yuk rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yuk siru doon na bari ay yaqula mu naan qabla mawtihi laata muy génn àddina ak doon bari lii lan subhanallah di wax li gàcc ngaalaamaa yàlla sabbal naa saa borom allah wa bihamdi di ko sant rek waaw alhamdulillahi di dal astaghfirullah maa ngi sàkku njéggal borom bi wa atubu ilayhi may tuub di dellu ci moom mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam alhafidu al-Bukhari ak Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi ma ñoo bi trombon ha man la waaw waaw <laughs> bi moom lañ njëkkoon a gis hadis ko gisoon ci riwaayaat yu bari donc bii nii mu indi waaw ca chapitre douze ca ramadaanu il y a deux ramadan bi mu jeexee yàggu ñu ngi ci tey le vingt shawwal hmm? tey le vingt shawwal tombeeg li nga xamante ne mooy euh, mercredi huit avril euh, euh, ci de deux mille vingt six waaw ñun ñu nekk vingt shawwal mille quatre cent quarante sept mooy gis nga Euh, mooy ñun ñu ko gisoon na jaa deux ans ca koor googale koor gi weesu gi ci jiitu mooy bii ñu génn nii beneen ba voilà te <laughs> deux mille vingt trois ya foofu lañ ko gisoon hadith cent quatorze euh, chapitre boobu doon wax baabul hassi ala al-izdiyaadi fil xayri fi awaaxiril umr buntu ba doon wax chapitre treize no douze ah ñaaxaate di yokku yiiw di jëf-jëf yu yiiw di wax waxu yiiw di am xaalu yiiw te sa jeexitalu jund kii laaj imaam andi woon nii mu ne woon as-saalis an Aisha radiyallahu déglul déglul ni mu fi indi woon daf indi woon xadis riwaayat yu bari don bii nag mu ne as-saalis ñetteelu xadis bi mu indi woon foofu an Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne maa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatan ba'da an nazalat alayhi idaa jaa nasrullahi wal fath illaa yaquulu fiihaa subhaanaka rabbanaa wa bihamdik allahumma ighfir lii muttafaqun alayhi dañuy wax dañuy jàng noonu taxaw firi ko ci lu gaaw jàll mu ne mu ngi jël ñetteelu xadiis bi an Aysa ta ci suñu Aysa radiyallahu anha anna qaala neena maa salla moom de masula julli rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa salaatan benn julli baada ginnaaw ba nga xamante ni nii an nazalat la wàcc alayhi ci moom idaa jaa mooy saar boobu di suuratun nasri bu dikkee nasrullahi ndimbalal borom bi tabaraka wa wal fathu ak mu ne bi saar boobu wàccee ba léegi yeneen saa salaam masula julli benn julli illaa lu yaqul dina wax fiihaa ca biir julleem ja di nga dégg ca ñaan ya muy ñaan julli ya te loolu waxoon na bërëb yu mu koy def fii sujuudi war rukkuu waaw ne subhaanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir lii gàcc nga la ma rabbana sunu borom wa bihamdika di la di la di sant ko dongu di la di la sant allahumma i sa borom ighfir li yàlla nag ma jéggal mu ne muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ñoo ko bokk solo mu tegoon ci rahmatullahi alayhima wa fi riwaayatin fi sahihayn anha kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula fi rukuu'ihi wa sujuudihi subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li yata'awwalu al-Qur'aan ma'naa yata'awwalu al-Qur'aan ay ya'malu maa umira bihi fil Qur'aani fii qawlihi ta'aalaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu voilà beneen riwaaya baa ngi mu ne dam na beneen nuñ soloo xadiis bii ñoom boroom ñaari téere yu gën a dëgër ci l'islam bi muy ci xadiis imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi foofu nii la ko sayyidatu Aisha wax dana kaana nekkoon na rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yuksiru doon baral yaqula di wax fii ruku'i ci ruku'a bi wa sujud bi kon wax nañ la bu lay wax feene la maa salla rasulullah sallallahu alayhi ba li wàccee ba léegi di lu dul di dégg ci biir illa yaqulu fi yaa muy wax ci biir wax na la position fan la ko doon wax ci ruku'i ak sujud yi mu lan subhanaka ay waay gàcc ngaalaamaa borom bi allahumma yow saa borom rabbana yow dong yaay saa borom yaay suñu borom wa bihamdik di la sant kese allahumma yow saa borom ighfir lii yal nag ma jéggal mu ne imaamal sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yata'awwalul qur'aan imaam man nawawi ne xaaram wax la loolu muy tekki maanaa yata'awwalul qur'aan maanaawu kàddu goog mooy ay liñ ci jublu mooy yaamalu day jëf moom yeneen saa sa umira bi liñ ko digal fil qur'aan ci alquran fi qawli ta'ala li borom bi wax ci saar boobu di suuratu nasr ne boo gisee fa sabbih na nga bu nasrullahi ñëwee wal kon nag fa sabbih deel sabbal moo la mu ne subhaanaka voilà ñu gis subhaanaka allahumma fa sabbih ngoog kon sabbalal dugg na bihamdika mu ne. subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika mu ngo aywa sant gaa ngo waaw ah, rabbika wala rabbana wa bihamdik léegi wastaghfirhu mu ne allahumma ighfir li waaw sàkk ko mu jéggal la yoneen sala wax mu li ko alquraan digal moom lay def noonee léegi al imaamu Nawawi mu wa fi riwaaya rahimahullah li boo xam ne imaam muslim moo ko moom dong mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk qalat aisha radiyallahu anha qultu ya rasulallah ma hadihi alkalimatu allati yaraka ahdathaha taquluha qala ju'ilat lii alaamatun fi ummati idaa ra'aytahaa qultahaa idaa jaa'a nasrullaahi wal fath ilaa aaxiri suura kon mu ngi noonu lii la beneen baa ngi nii mu ne kon beneen riwaay boo xam ne ci imaam muslim la nekk moom dong na ne kaana nekkoon na moom sayyidatu Aisha rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baril ay yaqula di wa qabla ay yamut laata muy génn àddina subhanaka allahumma ay waay bàkk naa la gàcc ngaa la ma sa borom maa ngi lay sabbal wa bihamdika di la sant ndongo di jaare ci a yow astaghfiruka maa ngi lay ñaan nga jéggal ma atubu ilayka tam naa ngi dellu ci yow ndongo qalat sayyidatu Aisha nee na ma seet yoneen saa sallam di wax ma na ko mais yow yoneen saa sallam ah maa haadihi kalima waa kaddu yi nga xam ne allati araak gis naa ne ahdathtaha temps yi moom nga jàpp rek di ko wax waaw waa taqulu amoo ah, yan lii moom lu ko qaala nee na yonent bi alayhi ne ma ju'ilat lii alaama dañ maa defal mandarga alaama tun fii ummati ci sama xeet boo xam ne borom bi moo ma ko defal ne ma idaa ra'aytuhaa que bu ma gisee ngal mandarga googee siñ yooyee qultuhaa naa wax lii après mu taril ko idaa jaa nasrullah bu dikkee ndimbalul yàlla wal fath ak fathu makka wa ra'aytan naas gis nit ñi yadxuluuna ñu ngay dugg mooy fathu makka am na mandarga nit ñi di dugg wufuud yi di jóge fu nekk di dugg ci lislaam warayta naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja di dugg ci diini yàlla ji afwaaja ci lislaam di ay mbooloo wi mbooloo bu boobaa mandargooy am na fasabbih looloo tax ma koy def imaam an wi tegoon ci beneen boo xam ne nag mu ngi jege si nag suñu xadiis bi moo taamoo bi mu indi fii mu ne wa fii riwaayatin la imaam Muslim kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawl alhamdulillah subhaanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullaha wa atuubu ilayhi qaalat qultu yaa rasuulallahi araaka tukthiru min qawli subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atuubu ilayhi faqaala axbarani rabbi anni sa araa calaamatan fi ummati fa idaa ra'aytuhaa aktartu min qawli subhaana allahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atuubu ilayhi faqad ra'aytuhaa idaa jaa'a nasrullahi wal fath fathu makka wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba bii moo gën jege suñu bos mooy bii <laughs> mu ne ci riwaay boo xam imaam Muslim rahimahullah kese mu ne kaana rasuulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne newoon na yuksiru gi bi lii wàccee saar bi te saar bi mooy bu mujj wàcc aaya de saar bi mujj wàcc mooy idaa jaa voilà nasrullahi mu ne moo tax yonent bi alayhi salaam nekkoon na kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru doon bari min qawli ci wax subhaanallah waaw ah, ah, sabbal na yàlla gàcc nga alamaa borom bi mu gi fee ci géeju borom bi di ko sabbal wa bihamdi di ko sant kese ah, wa astaghfirullah ak astaghfirullah maa ngi sàkku jéggal borom wa atubu ilay di tuub di dellu ci moom qaala sayyidatu Aisha ne qultu ma ne ko ya rasulallah ne ndawal yàlla li sa araaka man ka seetlu naa ne yi tuksiru yaa ngi baril min qawli subhaanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atuubu waaw di wax kàddu gi rek aywa gàcc ngaalaamaa yàlla maa ngi sabbal borom bi di ko di ko sant rek maa ngi ñaan yàlla jéggal di dellu ci moom fa qaala yeneen sam ne ko axbarani rabbi sama borom moo ma xabaar anni kana man sa ara xel naa gis li mu ko koy wax xawagul woon alamatan mandarga min ummati ba ko nit ñi bañal a Quraysh di bañ arab yi naan da'u Muhammadan wa ashaab wa wa wa qawma bàyyi leen Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñoñam rek ku fi gañe daal ñu xam ne moo nekk ci digg ñu ànd ak yow borom bi diggoon ko lii bu yàgg ne boo gisee rek màndarga yi ci sa xeet ah, fa idaa ra'aytu mu ne loolu euh, euh, euh, bu ma ko gisee ak sartu ma bari ci wax subhaanallah bihamdi astaghfirullah wa atuubu mu ne ko nag faqad ra'aytuha mandarga yooyu ma borom bi waxoon bu yàgg def na ma gis ko waaw te mooy idaa jaa mu taril ko idaa jaa nasrullahi wal boo gisee ndëmbulal yàlla ak ubbi Makka gi na mu ne fathu fathu Makka wa ra'aytan naasa yi gis nit ñi yadxuluuna ñuy dugg fii diini laay ci diini yàlla ji lislaam afwaajanay mbooloo fa sa bi sa baalal bihamdi rabbika di sant sa borom donc yastaghfiru te ñaan ko njéggal innahu kaana tawwaaba dafa sopp lool ñuy dellu ci moom waaw lii bi mooy bi gën a jege fii waaw mooy suñu hadith 1877 wa an Aisha radiyallahu anha qaal kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqula qabla mawti voilà kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallah fa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi kon hadis bi gisoon nañ ko foofu taxawoon nañ moo tax lépp lees fi waroon a yow mii di yaa fadilatal fay da nga fay dellu waaw bi nga xam ne wax nañ la mooy cent quatorze ci chapitre douze babul hasi ala li ziyadi min al xayri fi awaaxil al umr léegi xanaa leen na rek mooy lëkkaale mag suñu bunt bi leen na waaw babul istighfar bunt bii di wax ci sàkku njéggal yàlla mooy te ne yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi moo ko digaloon mu def lii waaw moo tax te bii mooy saar bu mujjee wàcce ba mu wàccee hein ba mu wàccee yonent saa salaam ba mu gisee màndarga yi lañ nekk ci loolu waaw dikk noonu ba muy demee rafiqul a'la kon mooy di daal ka bi nga xam ne yadullu ala dawami wal istimrar waaw di ko def ci rukkoo yi ci sujjóot yi waxoon nañ la foofu surtout riwaay ba lekk ne loolu day wane ne rukkoo mën nañ cee ñaan contrairement ci mazhab bi di wax ne loolu non parce que dane ci rukkoo yi na ngeen ci fa'azimu fiihi fa amma rukkoo fa'azimu fiihi rabb bu dee rukkoo yeneen saa sama koo xam mais dañ naan lii lu ko yàlla digal ginnaaw gi la waaw moo tax mu ko doon baril sax ci ba ni muy génn àddina kon loolu mooy li ràññeeku ko ne rukkoo mën nga cee ñaan kay yi kàddu yi moom yow mën a ñaan la léegi kon mooy ngëneelu kon istighfar baabul istighfar loo xam ne nañ saa salaam mi borom bi ne woon walal aaxiratu xayru laka minal uulaa sa mujjanteelu mbir moo gën saa su ne li jiitu te lépp rafet lii mu li mu mujj saxoo ba génn ci àddina xaal boobu ci la yore saa salaam mooy waxoon naa la bi paase buñ ko mënee wax noonu masula dañ di nekk topp mais foofu la gën a mate bi ñuy dem di wuyu ji boromam waaw. waaw allahu akbar te borom bi ne woon na ko sa mujjanteelu mbir moo kon nag lii mu taqoo muy astaghfirullah waaw di sàkku borom bi wa atubu ilayhi subhaanallah bi hamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi kon nag loolu am na solo nañ ko taqoo alhamdulillah al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ndemaa dégg nga xadis muy xadis mille rawaan anasin radiyallahu taala anhu anna qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu taala ya bna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kaana minka wa la ubaali ya bna adam law balagat dunuubuka anaana as-samaa'i thumma astaghfartanii ghafartu laka walaa ubaali yabna aadam innaka law ataytanii biquraabil ardi xataayaa thumma laqiitanii laa tushriku bii shay'an la ataytuka biquraabihaa maghfiratan rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan canaanu samaa bi fathil ayn qiila huwa sahab wa qiila huwa maa canna laka minhaa ay dahar wa quraabul ard bi dammil qaafi wa ruwiya bi wa ruwiya bi kasrihaa wa dammu ashhar wa huwa maa yuqaaribu mislahaa qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadis bi lañu teg muy xadis mille huit cent soixante-dix-neuf an Anasin mu ngi jële ci mawlaana Seydina mawlaana Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa xaadimu rasuulillahi alayhi afdalu salaatu wa salaam radiyallahu ta'ala an sayyidina mawlana Anas al-Basri radiyallahu anhu qaala mu ne neena sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu naan qaala allahu ta'ala borom bi nga xam ne ëppante naag li ñu ko xamul dara di wax te mooy ki nga xam ne mooy ki kawet ak kawem tam jógawut ci giig neena yab na aadama yow doomu aadama bi innaka yow ne maa daawtani gis nga foo ma woowe ñaan ma dagaan ma wara jaw te nga yaakaar ma man dong ngir ma simpi la génn la fóot la ci say taq-taq ak say tilim tilim xafartu la ka dinaa la jéggal ala ma kaana min ka ak ci kaw ci loo man di nekk ci bakkaar mu man di tol wala ubaal yi te faalewu ma li ciy tegook commentaire nit ñi lam <laughs> yab na aadam yow doomu aadama bi law balagat cay bu bu jote woon zunubuka say bàkkaar anaana sama imaamu Nawawi mu ne ci suuf anaana sama bi fathil ayn bul waxu bul waxi ah fathe fata maska kaw abi qiila nee nañ huwa saxaabu mooy niir bu doon sa bàkkaar yi dañoo bare jóge ci suuf si bay dem bay laal niiru asamaan ya sax loolu am ñu ne waqiila am ñu ne huwa ma anna laka minha mooy li ay zahar mooy li feeñ boo xoolee asamaan ca kaw la ngay gis rek loolu wax mooy dalaa bu a suuf bàkkaar yi bu ñu bari woon fees dell suuf si ba ca kaw asamaan sa sax law balaxat dunubuka anaana sama summa ginnaaw istaghfartani nga ñaan nu ma jéggal la ghafartu laka dinaa la jéggal walla taman sa borom du ma faale lan mooy ñëw ca gannaaw moo wat ko ñetteelu yoon yab na adam yow doomu adama bi alayhi salaatu wassalaam innaka yow law ataytani boo ma dikkaloon bi qurabil ard imaamu Nawawi mu ne qurabul ard bi dammil qaaf waaw waru ya nee na soroo nañ ko bi kasra ah, qiy qiy qiy mu ne waaye wa damm qubi nag ashar moo gën a si wa huwa loolu nag lu muy tekki qurab mooy maa yuqaribu mislaha mooy liy jege lu mel ni moom mu ne boo ma indiloon dikkal ma ak bakkaar yu toll nii bi qurabil ard waaw lu toll ni suuf si ni muy rëy rëy bare bare bare bare bare bare bare hmm? feesal ko bam deel bam teer bi suuf si yëpp fees gëlla wax lu mel ni suuf si nga feesal ko dell ci bàkkaar sax summa ginnaaw gi laqitani xataaya ay ñaawti summa ginaaw gi yi laqitani nga dajeeg man waaye sax lii nag nga dikke la tushriku bihi bi bii shay'an bak bokkaale woon man dara kononte kon la ataytu ko kononte kon dinaa la dikkal bi qurabiha lu toll ni loolee nga ma indil ci bàkkaar yu fees suuf su fees dell suuf si yëpp la terre dinaa la indil lu mel ni woom ma maghfira fi jéggal mooy bu ko defee yow dootu nekkati dara waaw <laughs> mu ne ko at-Tirmidhi al-imaamu Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawra at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadiisu li xadiis asanullah xadiis bi waxoon nañ la xadiis bi romboon na gisoon nañ ko xadiis quatre cent quarante-deux moom tamit ñetti xadiis yi gis tey yëpp dañ koo gisoon waaw chapitre cinquante-deux baabu fadli rajaa xadiis numéro quatre cent quarante-deux gisoon nañ ko te Imaamu Nawawi même kàddu yi indi fii anaana sama bi fatne laay ni xiila wa ma anna laka minha yooyu la indi woon fee tamit daal di koy leeral ba ci quraab bi yooyu yëpp walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko foofu kon lépp lees ci waroon a wax yow mii di bay mooy ne gisoon nañ ko foofu da fay dellu xanaa rek lëkkaale mag buntu bi di wax babul istighfar chapitre trois cent soixante onze bii ñu nekk eh, di wax buntu ñaan jéggal mooy lii la bi xamal ne doomu aadama te lii mooy képp kenn ci ñun la borom bi di waxal yii yëg nañ ko yëguñu ko yeneen saa sam yëgal nañu ko voilà kene nee nañu ku nekk ci ñun boo ma woowee dagaan ma yaakaar ma dinaa la jéggal ak loo mën ni nekk ci kaw loo bàkkaar boo mën ni nekk waaw raykatu nit nga sàcc nga njaalookan nga waay mane waa ji góor jigéen la waaye way tuddal lu la neex boo ñëwee ci buntu yàlla ngir tuub yaakaar borom bi sellal ñëw ci moom ñaan ko nee na ma jégg la lépp waaw walla ubaali faalewu ma nag ñeneen ñi naan ci yàlla ñi yàlla njéggal nee na faale walla ubaali faalewu ma li ñun ñuy wax après xanaa borom bi moo moom yërmandeem di ko jox ku ko soob léegi yéen lu ciy seen yoon <laughs> waaw mooy wane ngërë ñaan njéggal ni mu ni mu kawee fa borom bi mu ne ko sax bakkaar yi mu jógoon ci suuf di titiyee asamaan sa fees ba suuf si ñëpp mooy planète bi yëpp ba ci asamaan si jóge ci suuf ba ci asamaan lépp fees del yow da ngaa di planète terre entière lépp bàkkaar summa staghfartani nga sàkku ci man ma jéggal la Allah mu ne ko xafartu ca saasa xafartu laka dama lay jéggal walla ubaal yi ta faale ma képp ku nag ñii ci ak bakkar yim def ñii diw ab peuple le désigné kii laata muy tuub guerre bu nekk ñaata ay jullit la rey bombarde leen créer ay guerre rey leen moo doon président sangam waaw voilà bu fi kenn jàpp ne président yahuud yu yées yi maanaam kii euh, Israël yu yées yi ak ak seen premier ministre yi yu yées yi nga xam ne ñoom ñépp seen loxo yi deret kese la fees al ñu baax ñi génnuñu ci lii de ay doomu aadama lañ gis nga bu ñu tuuboon ci kanamu borom borom bi jéggal leen dugg ci lislaam tuub daal di kii borom bi jéggal leen léegi nag ñekk ñii kii moo ray yóbbu mii kii kii kii kii kii kii peuple palestinien nangam nangam ma ne loolu la borom bi ne la walla ubaal yi damaa faalewul après li nit ñi wax waaw wa yow ah gisoo waaji ranam cent personnes yi du gisoon nañu hadiisu waajooju voilà borom daa jënd lu ko yóbbu <laughs> jeex na ndax daa ñëw tuub ak ànd ak sincérité jeex na moo tax mu ne loolu du faale dara beneen bi mu ne ko boo ma dikkaloon ak lu tal ni suuf si yépp nga feesal ko lépp ci ay ñaawteef ay xeetu bàkkaar yu law yu waay mën a imaginer ak yu mën a imaginer rek waaye nag bokkaale woo maag dara te am nga pas-pas bu baax même boo ko jéggalu borom bi mën na la koo jéggal boo delloo nag xadis bii nii boo fa delloo leeroon nañ la la côté bi waaw inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha borom bi lu mu dul jéggale mooy ko deewee shirk te ñaanu ko jéggal mais shirk ci boppam képp ku dund doon nekk shirk boo ko ñaanee borom bi mu jéggal la da la koy jéggal mais boo ko bàyyee noonu lool la lu dul jéggal mais lu dul shirk hatta rey nit ñi njaaloo bii ci wax nii yépp criminel yépp pédophile lu la neex yooyu yépp borom bi waa ji même bu ko jéggalul nekkul jullit borom bi mën na ko jéggal waaw waaw kay waaye nag bi gën a garaaw moom mooy shirk foog nag yow yaay def li tax yaay def premier yaay ñëw jéggalu ci borom bi mu jéggaloo waaw kon nag yii yëpp gis nañ ko lii yëpp di wane kon gëneelu mais baabul istighfar kon ana kan mooy désespéré woote ginnaaw lii qul yaa ibadiya alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu waay min rahmatillah waaw kon nag dañu yëm ni insha allah bii ñu ñëw jël xadis mujj mais xadis 1879 ci baabul istighfar waaye moo ah, ah, ah, ñu mooy dernier bi après ñu dooru dugg ci dernier chapitre de der der der ndax jëlee ñu kitaabul istighfar mais waxoon nañ la bi ñu koy commencé imam dafa indi baabul istighfar indi beneen buntu boo xam ne moom la jeexale bu ñu jeexalee bii di ñëw nag abda hadith 1879 ci la ñuy dugg ci dernier chapitre ci Riyadus Salihin insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in